allah bés boobu kon bés boobu raglu wallahi baabul xawf kon al imaam al haafiz an-Nawawi taala mu teg ci beneen xadis hein boo xam ne mooy xadis numéro quatre cent biñ jóge mooy numéro quatre cent foog naa euh, way waxoon nañu ko waaye numéro quatre cent léegi nag mu ci teg numéro bi nga xamante ne ni mooy numéro quatre cent hein quatre cent un muy numéro quatre cent un hmm? kon mu ne wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala xataba rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam xutbatan maa sami'tu mislahaa qatt faqaala law ta'lamuuna maa a'lamu la dahiktum qaliilan wa la bakaytum kasiiran faxattaa asxaabu rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam wujuuhahum wa lahum xaniin muttafaqun alayhi wa fii riwaaya balaga rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam an asxaabihi shay'un faqatab faqaal uridat alayya aljannatu wannaar falam araka alyawma fil xayri washar walaw ta'lamuuna maa a'lamu la dahiktum qaliilan la dahiktum qaliilan wala bakaytum kasiiran famaa ataa alaa ashaabi rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam yawmun ashaddu minhu qattaw ru'uusahum wa lahum xaniin alxaniin bilxaa'i almu'jama huwa albukaa'u ma'a gunnatin wa intishaaqi as-sawti mina al-anf wa intishaaqi as-sawti mina al-anf wa intishaaqi as-sawti mina al-anf qaala al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahu Allahu ta'aala mu ñuy indil beneen waaw Allah <laughs> Allah mu yéenil beneen xadis mu ne moom yonent bi alayhi salatu wassalaam kon al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne waan Anas mu ne mu ngi jële ci Seydina Anas radiyallahu anhu annahu qaala nee na xataba waay waay xutbaal na ah xutbaal na ah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama xutbatan benn xutba mooy da leen a mooy daf leen a defal leen benn xutba mu ne maa sami'tu man de anas masuma dégg radiyallahu anhu mislaha qatt xutba bu mel noonu le xuppaate wu tol noo ne qatt mukk waaw allahu akbar laa masuma koo dégg mukk mukk mukk xutba bu mel noo ne allahu akbar laa hmm. nee na fa qaala mu wax bokk na ca xutba ba la mu wax bokk na ca la mu wax keroog moom alayhi salaatu wassalaam mu ne law taalamuuna maa alam mu ne cey bu xamoon li ma xam konoon kon la dahiktum qalila konoon te kon bi ngeen reelut néew seeni reetaan seeni ree <laughs> wallahi da ngeen koy da ngeen koy da ngeen da waaw duñ leen fuñ leen fekk ngeen di ree konoon ko doon di ngeen ree lu néew wala bakaytum kasiira te wat kon di ngeen lu bari mu ne fa gatta sayyidina anas nee mu daal di muur ashaabu rasulillah sahaabaa yonente bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum seen xarkanam yi ak seen kaala ya ak seen làmbaay ya walahum xaniin waaw fekk bañ ko defee mu ñu am xaniin ak jooy la waaw moo tax mu ne alxaniinu mu ne xaniin xaniin ak jooy la jooy la waaw goo xamante ne nii nan lay mel mu ne bil xaa'il mu'jama bul wax xaniin de xam nga xaniin tamit façon jooy la mais bii mu ne la xaniin la nag bil xaa'il mu'jama mooy xaa bi nga xamante ne nii day am day am daf tomb waaw day amub tomb xaniin mu ne huwal bukaa u waaw mooy jooy ak jooy la ak jooy goo xam ne maa na nga xam ne waa ji mooy buy jooy ca bakkan ba la koy tibbe lay jaare xam nga kook jooy yu màgg ngoog waaw gunna comme ma di nosal noonu jooy bakkan ba di jooy noonu la saxaaba yi radiyallahu doon jooye mu ne wanti shaaqi sawti min al anf moolu lay wax mooy bakkan mooy kaddu gi na muy génnee day jaaraale ca bakkan ba loolu mooy xin <laughs> mooy xun <laughs> waaw allah moo ñuy jooy di jooy allah allah allah <laughs> jooy yu metti ta tar léegi mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaam al buxaari naka noonu al imaamu muslim ibnu al xajjaaj rahmatullahi ibnu ibnu al xajjaaj rahmatullahi alayhimaa ñoo ko solo mu ne wa fi riwaaya xadis bi nag war na ñëwaat xadis quatre cent quarante sept ñu ngi xadis quatre cent lan. ñuy quatre cent un quatre cent quarante-sept war na ñëwaat insha allahu taala ci téere bi mu ne wa fii riwaaya am na ci benn riwaaya noo xam ne nañu solo hadis bi foofu na Anas dane balaga jote na rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an ashaabi shay daa am lu mu jote xabaar bu ko mu jote ci saxaabaam bi am daal loo xamante ne moom lañ ko wax lu ko jote nettali ko ci saxaabaam yi radiyallahu anhum léegi nag bi loolu amee fa xataba mu ñëw xutbaal leen fa qaala mu ne uridat alayya aljannatu wan naar gaaral nañ ma exposé nañ ma tey ajjana ak safara falam ara masumaa gis man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kal yawmi comme tay fil xayri ci baax wa sharri ak lu bon mooy lu baax la ma gis àjjana masuma koo gis wa sharri lu bon la ma gis safara masuma koo gis walaw ta'lamuna te boy bu ngeen xamoon maa alamu li ma xam la daxiktum waat naa ne kon di ngeen reetaan qalilan lu néew wala bakaytum te di ngeen jooy kasiiran lu bari sayna anas ne fama ata ala ashaabi rasulillah yawmun ashaddu minhu mu ne dikkalul fama ata dikkalul ala ashaabi rasulillah ci sahaabaa yonente bi alayhi salatu wasalaam yawmun bés boo xam ne ashaddu bu gën a tar minhu ko bés boobu ghattaw dañoo mujj muur ru'uusahum seen bopp yi walahum xaniin am ay jooy yu métt yoo xamante ne nii seen cémmiñ yee ñu ngay yuuxu di jooy waaye jaa joor yee jaay ca seen bakkan ya Allah kon hadis bii nii Eh, première njàngat mu ne kon muttafaqun alayhi al imaam al haafiz muslim ñoo ko solo ñu ne la ñoom dong la ne la déedéet al ahmadu seen daal na koy solo nar al imaamu tirmidi ak ahmad ibn shu'ayb an-nasaa'i rahmatullahi alayhim al imaamu al buxaari yu bare bare bare bare waaw. Eh? mais moom euh, côté bi mu ci indi euh, euh, mooy côté bi mu ci indi mooy imaam muslim moo indi yii nii muy wax nii hmm? moom imaam muslim moo ko indi sinon sinon imaamul Bukhari rahimahullahu taala indi na ko mais kiiwul moo léegi xoolal xanaa ñu jël ci benn. boo xam ne mais boo bëggee dégg lii nii nga xam ne moom la ko moom la imaamu Nawawi kàddu yu mu loolu moom da ngay dem ci imaamu euh, euh, al euh, muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi kon kon nag wala nañ jël bi mu ne kon ci kitaabul i'tisaam bil kitaabi wa sunna baabu maa yukrahu min kasrati su'aal mu ne haddasanaa abul yamaan abul imaam al-Buxaari mu ne nettal nañu Abul Yamaan di al-Hakam ibn Naafi' rahimahullah Abul Yamaan al-Himsi al-Bahraani al-Himsi rahimahullahu ta'aala mu ne qaala axbaranaa xabaare nañu Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Diinaar al-Qurashi Abu Bishr al-Himsi rahimahullahu ta'aala an az-Zuhri mu jële ci az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab az-Zuhri Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala ha mu ne xaaral imaam man imaamul Buxaari man di la beneen tallale mu ne wa haddathanii da nettali na man dong Mahmoud de Mahmoud ibn Ghaylaan al-Adawi rahimahullahu Muhammad ibn Abu Ahmad al-Adawi al-Baghdaadi al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Abdur Razzaaq Mahmoud ibn Ghaylan mu nekk ñu nettali ma Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Ma'mar mu nekk ñu nettali ma Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Azdi al-Haddath al-Haddani Abu Urwa as-San'ani rahimahullahu ta'ala an az-Zuhri mu jëlee ci az-Zuhri kon gis nga fañ doon fañ daje ñaari tallale yi Abul Yamaan jële Shuayb az-Zuhri Mahmud ibn Ghaylaan jële ci Abdurrazaaq mu jële ci Ma'mar mu jële ci az-Zuhri mooy Imaam az-Zuhri mu ne axbaranii xabaare na ma man dong Anas ibn Maalik Sayyidina Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam xaadimu Rasuulillah an-Najjaari rahimahullahu ta'aala wa radiya anhu xaadimu Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ah, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaraja hiina zaaghat ash-shams mu ne yeneen tubaab saa saam dafa génn wax ñu ban jamono la woon zaghati shams mooy jant bi dafa jéng jóge ci digg asamaan si jëm côté bi muy sowe fa salla zuhra mu julli li nga xam ne mooy fa tisbaar falamma sallama qaama ala al minbari ba mu sëlmalee mu taxaw ci kaw minbar bi fa zakara saa mu daal di ñuy tuddal li nga xam ne mooy saadi yawm al qiyaam wa zakara anna bayna yadayha umuuran izaama ken laata saadi ñëw nag ah li nekk ci kanamu saa ay mbir yu mag xew-xew yu mag summa qaala ginnaaw gi mu ne yonent bi saar saam ne man ahabba an yas'ala an shay'in falyas'al an mu ne képp ku bëgg laaj dara na ko laaj fa wallahi la tas'aluni an shay maa ngi wàcc yàlla ne man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama du ngeen ma laaj dara dara na dara dara eh, an shay illa akhbartuhum loolu ma xabaar leen bi ci loolee maa dumtu fii maqaami hada fekk maa ngi fii lépp lu ngeen ma laaj dinaa leen ci tontu qaala anas Seydina Anas nee na radiyallahu anhu fa akthara an-naasu al-bukaa nit ñi bari jooy yi di jooy ci jàkka ji wa akthara rasuulullahi yeneen tubaab yi saa saa ma di répété moom it lu muy wax an yaqula saluni laaj ne ma fa qaala Anas benn nee na Seydina Anas radiyallahu anhu ne fa qaama ilayhi rajul am benn waay bu jóg ne fa qaala mu ne ayna madxali ya rasuulallah qaala an-naar ne ko waa man fan mooy sama dugg waay ëllëg mu ne ko mooy safara <laughs> voilà mooy yow moom doo doo dee ci ngëm <laughs> <laughs> allah fa qaama Abdullah ibn Hudhafa sayyidina Abdullah ibn Hudhafa as daal di jóg fa qaala mu ne man abi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne kan mooy sama baay yow Rasulullah mu ne abuka Hudhafa sa baay mooy Hudhafa parce que moom comme li Seydina Anas wax feneen dafa am mu ne benn waay jóg boo xam ne moom bu ma soona xuloo kenn dañ koy askanale ku dul baayam naan ko mooy comme si kii juru ko quoi léegi bi yonent bi alayhi di wax lii moo tax moom maqaama bi mu toll da lu lu dàq tuumaam waaw ndax bu yonent bay saasaam taxawee ba ne diwee baayam keneen kenn dootul ñemetee taxaw naan ko kii du sa baay léegi sauf que yonent saa salaam bi taxoon mu naan salu nii moo ëpp solo lool quoi voilà léegi nag doom bi mu waxee lool mu ne ko kon sa baay mooy Xudaafa <laughs> fa qaala man abi mu ne ko kon sa baay mooy abu fa Xudaafa qaala summa akthara an yaqul yonent bay saasaam baril moom lu mu naan wax naan naan salu nii salu nii laaj leen ma laaj leen ma. nee na fa baraka mu daal di euh, euh, sukk ay oomam bëti oomam ay genoom ci suuf Umaru Seydina Umar radiyallahu anhu la rukbatayhi ci ñaari genoom ay oomam qaala mu fa qaala mu ne radina billahi rabba gërëm nañ ah borom bi muy suñu borom te nangu nañ ko te gërëm nañ ko wabil islami diina l'islam gi nga ñu wëndeel tamit gërëm nañ ko mu nekk suñu dundin suñu mode de vie suñu diine wabi muhammadin sayyidina muhammad yow mii de gërëm nañu sallallahu alayhi wa sallam yal na borom bi julli ci yow tey sëlmal rasulaa ndaw qaala fa sakata rasulullah loolu lool moo dalloo meru yonente bi alayhi salaatu salaam hiina qaala umaru zaalika bi sayyidina umar waxee loolu summa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi laqad uridat alayya aljannatu wannaar aanifan fi urdi haadha alhaa'iti wa ana usalli falam araka alyawma fi alxayri washar mu ne waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi gaaral nañ ma ajjana sànq ak ak safara léegi sax loo xam ne sama digganteeg mur bi nii ah am boo xam dana ci mur bi nii am benn duunal haa'iti la wax. wa ana fekk man usalli maa ngi julli falam ara masumaa gis kal yow mi comme tay fil xayri ci lu baax wa sharri ak loo xam ne safaan la waaw waaw <laughs> kon nii la ko al imaamu al Buxaari taala nii la ko ëndee ah nii mooy nii la ko ande kanta al imaamu muslim rahimahullahu taala moom dane mu ngi ko indi ci après am na lu ma bëgg a ñëw mais dama nañ ñëw nii bala ma ko dagg mu ne haddathana mooy moom mu ngi ko indi ci kitaabul fadaa'il baabu tawkiirihi sallallahu alayhi wa sallama wa tarku ikthaari su'aali wa tarku ikthaari su'aalihi amma la darurata ilayhi aw la yataallaqu bihi taklif wa ma la yaqa wa nahwu dhalik mu ne haddathana Mahmud ibn Ghaylan al imam al muslim gis nga Mahmoud bi moom la ko imaamul Bukhari jëlee fële muy Mahmoud ibn Ghaylan wa Muhammad ibn Qudama as-Sulami wa Yahya ibn Muhammad al-Lu'lu'i mu ne sama ñetti sëriñ yi la ko jëlee muy Mahmoud ibn Ghaylan gis nañ ko sànq Mahmoud ibn Ghaylan al-Adawi al-Baghdadi al-Marwazi rahimahullah wa Muhammad ibn Qudama as-Sulami ak sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Qudaama ibn Ismaa'il as-Sulami Abu Abdillah al-Bukhari moom it dafa cosaanoon Bukhara wa Yahya ibn Muhammad al-Lu'lu'i ak sama beneen sëriñ di Yahya ibn Muhammad al-Lu'lu'i di Yahya ibn Muhammad ibn Mu'aawiya al-Marwazi Abu Zakariya moom itam al-Bukhari moom it moom ñii ñëpp ak imaam ñaari sëriñ yëpp imaamul Bukhari ñoo bokk fu ñu jógoon di Bukhara mu ne wa alfaazuhum mutaqaariba imaam Muslim ne seen kaddu yi ñu ma yi ñu jàngalee hadith yi. ñoo jege ñoo qaala Mahmoud mu ne suñu sëriñ bi ma njëkkaa di Mahmoud ibn Ghaylan dane haddathana an-Nadr ibn Shumayl mu ngi ko jële ci an-Nadr ibn Shumayl ibn Kharasha ibn Zayd ibn Kulthum Abul Hasan al-Basri al-Marwazi moom borom xam-xamu bu mag la woon tamit en même temps wa qaala al-akharaan mu ne kon am na kële Mahmoud ibn Ghaylan lii la wax haddathana an-Nadr mu ne kanta ñaar ñi des di Muhammad ibn Qudama as-Sulami ak Yahya ibn Muhammad al-Lu'lu'i ñoom dañu ne wa qaala al-akhar akhbarana ñoom akhbarana lañu waxuñu haddathana xabaare nañu an-Nadr an-Nadr ibn Shumayl mi ngi sax na mu ne xabaare nañu Shu'ba gis nañ ko sànq fële ci jotaay bi ñu génn Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki abu abu Bistam amirul mu'minin qaala mu ne haddathana Musa ibn Anas mu ne ki ñu nettali ñun mooy Musa di doomu Anas ibn Malik voilà Musa ibn Anas ibn Malik al-Ansari qaadi al-Basra juge la woon fa nga xam ne mooy Basra doomu Seydina Anas la woon moo nettali ñoom Shu'ba mu ne an Anas muy jële ci baayam ibn Malik Anas ibn Malik radiyallahu anhu qaala balagha rasulullah moom la imaamu Nawawi noonu wa fi riwaayatin balagha rasulullah mu ne balagha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ashaabihi shay'un fa ghadaba fa qaala uridat alayya al-jannatu wan-naar falam araka al-yawma fi al-khayri wash-sharri walaw ta'lamuuna maa a'lam la dahiktum qaliilan wa la bakaytum kasiiran qaala famaa ataa alaa ashaabi rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam yawmun ashaddu minhu qaala ghattaw ru'uusahum wa lahum khaniin qaala faqaama Umaru faqaala radiyallaahu anhu radiinaa billaahi rabban wa bil-islaami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya qaala fa qaama dhaaka ar-rajul fa qaala man abii qaala abuuka fulaan fa nazalat yaa ayyuhal laziina aamanuu laa tas'aluu an ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum voilà nee na bon boobu kooku liy ñëw ci Sahih Imaamul Bukhari après da ne fii dafa mujjee ne benn waay jóg waajoo jële jóg ne kuy sama baay yonent may saa am ne ko diw mooy sa baay suñu borom wàcc yéen ñi gën yàlla bu leen laaj ay mbir yoo xam ne buñ leen ko tontoo du leen buñ leen ko leeralee du baax ci yéen. parce que après ba mu ne kan mooy sa baay yemul ci loolu fan la nekk mu ne ko sawara gis nañ ko njëkk a wax moom daa jóg <laughs> naan ko man foofu laay sama xal yi mu ne ko sawara. voilà kon <laughs> mu ngi noonu mooy laaj loo xam ne yow buñ la ci nga am li nga xamante ne mooy problématun kasiratun kasiratun kasira kon loolu tamit jar naa bàyyi xel <laughs> loolu jar bàyyi xel la akbar <laughs> Allahu akbar Allahu akbar euh, yeneen yi yeneen yi tamit Eh, bon euh, daal dina koy indi moom al imaamu ki nga xamante ne mooy al al al al al bu al al eh, muslim voilà al imaamu muslim rahmatullahi alayhi indi na yeneen léegi eh, fii nii hadis bi kon kon wax nañ la ne di war nañu wax quatre cent hadis quatre cent quarante quarante sept wax nañ la war na ci ñëw insha allahu taala léegi ñu kon hadis bi lan lañ kiy jànge mooy yonent mi alayhi salaatu salaam nee masuñu maa wan nañ ma àjjana ak safara masumaa gis tey ci yiw lu toll ni li ma gis tey waaye masumaa gis tey lu yées li ma gis tey loolu mooy la mooy li nga xamante ne moom la ko boroomam wan alhamdulillah te la nga xamante ne mooy am ajjana ci lu rafet masu koo gis waaw ndax boroom bene a'dadtu li ibadi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar waaw boroom bi eh, moo ne ci hadis qudsi boobu ne man de daal dinaay waajalal préparer naa sama jaam hmm? li nga xamante ne nii maa laa aynun ra'at loo xamante ne bët ma su tegu ci ay bànneex lépp lu bët mën a bànneexoo la ma leen waajal seeni bët ma su tegu loo maa laa aynun ra'at hein wala udnun sami'at ta li nga xamante ne mooy nopp euh, nopp lépp lu ñuy dégg ci lu neex lu mel noonu masu koo dégg lu neex lu ñuy dégg nopp masu la dégg lu mel noonu wala xatara ala qalbi bashar te masu la rot lépp loo xam ne xol dina ci bëgge di ci am euphorie ak ci bànneex bu kawe la ma leen dencal seen xol yi masu koo daj allah allah allah waaw <laughs> léegi nag mu ne bu ngeen soobee na ngeen jàng wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun te suuratu euh, sajda waaw kon loolu lu ama am solo mooy kon yeneen may sartaan ne gisuma bon lu mel ni tey mooy c'est waa ca aj c'est safara la ma fa gis li ma borom bi wan <laughs> ba moo tax mu ne walaw ta'lamuna ma a'lam kon de cëy bu ngeen xamoon li ma xam loolu laa doon wax ci jotaay bële weesu bële bii bi ko jiitu que ne yonent bi alayhi salaam ne bu ngeen xamoon li ma xam di ngeen reelu di ngeen reelu néew tey jooy lu bari pourtant boobu xam na ko est-ce noonu la meloon déedéet <laughs> waaw. waaw borom bi nag dina ko may ay jaam yoo xamante ne seenu topp yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax boo yonent bi alayhi salaatu salaam may leen xaal yooyu borom bi bokk. may leen ñuy dund loolu nekk loo xam ne dañ koy incarner borom bi da di won yu garaaw mooy ni ñu mën a yéegi nekk fa seen borom ak seen borom képp yitteel leen noonu lañu ñu mën a wàcce en même temps nekk ak nit ñi di waxtaan ak ñoom di nekk ak seen soxna yi ah ku nekk di jël ci moom cër ba nga war a am ci moom ak ba nga am ci moom te wàññiwul dara branchement bi mu branché wu ak boromam <laughs> loolu nag kawe la. yu kawe la loolu moo taxoon mu ne woon saxaaba gisoon nañ Hanzala al Usayyidi al usa bu la al di Seydina Abu Bakar dajeeg moom mu ne ko lan moo xaw Hanzala mu naan ko naafaqa Hanzala <laughs> Abu Bakar nekk na naafiq mu ne ko déet waaye Hanzala nañ dem ci Yonent mu wax ko li mu koy wax mu <laughs> ñu dem ci mu wax ko la même chose naan ko ah yow mu wane ci Yonent bi alayhi salaam dañuy dañuy nekk mel ni hein mooy mooy fi ñuy kawe fi ñuy njàngalee mag yooyu di yóbbu hein dañuy nekk loo xamante ne nii ah comme si dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy mooy mooy xaalis kawe la ñuy nekk alors que buñ fi jógee ba dem ba ba ba nekk ak suñu suñu soxna yeeg yooyu way affaire bi pese bu baax a baax a baax a baax hein mais mais loolu kay loolu kay day wane ne loolu kon kon kon noon naa ko Hanzala waay bi Seydina Abu Bakar la ko jëkk wax mu ne fa ah Hanzala bu dee loolu la kon ñun ñépp mel <laughs> noonu de waaw waaw nekk ma yarante may saa saa bu nee moom yuzakkiruna bin naari wal janna di ñu fàttale àjjana ak safara ba mel ni ñun dañ koy gis buñ bu génnee ci moom nag ah, jaxasoog suñu soxna yeeg suñu njaboot yeeg yooyu way ñu fàtte bari Seydina Abubakar ne ko loolu <laughs> ah, li ngay daj ñoon ñun dañ koy daj de yonent balay saa saam <laughs> biñ ñëwee wax ko <laughs> ah yonent balay saa saam ne leen walladhi nafsi bi yadi waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan de mu ngi ci loxoom in law tadumuuna ala ma takunuuna indi wa fi dhikri la saafahatkum almalaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya hanzalatu sa'atan wa sa'atan salaasa marwaat yeneen tubaab yi sax ne ko war naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom bu doon ne da ngeen doon sax ci xaal bi ngeen di nekk bu ngeen nekkee man bu ngeen nekkee indi ak wa ak xaal bi ngeen di nekk bu ngeen nekkee tudd ñu yëge di ñooñ de non tudd gi nga xam ne da nga koy jox li mu war waaw ànd ak xusu ànd dal xaal boobu ngay nekk nga xam ne day neex ba waa ji mën gis nga bu seddee. sikkarkat yi xam nañ lii may wax gis na mu seddee hiver bi nu mu tàng sedd sedd sedd sedd gis na bu ñu nekkee ci affaire yi ci sikkar saa yi day mujj ba naan ubbi leen fenêtre yi te gaa yi ngi bëgg a dee wenn suñu wenn waaye bu ko fa soon def waaye affaire baa ngi sedd benn hiver deux mille dix yooyu waaye nekk ci sikkar gi sikkar sikkar ba kii après yow hiver bi ngay janvier <laughs> mu ne fii waaye fii ci Villeurbanne ay ubbi leen bu <laughs> fenêtre yi waaye eh, non non eh, saa <laughs> yi daa nekk ci xar la dëkk voilà moom moom moom mbir yi yëgatul affaire yi mu ngi jër mooy xaal yooyu ngay nekk nag mooy jokk ci sa borom nga xam ne ay xaal yu kawe ngay nekk waaw mu ne gis nga xaal yooyu bu doon da ngeen ciy rester intact moo tax wa fi zikri xaal yi ngeen di nekke bu ngeen nekk law tadumuun ala ma takununa indi wa fi zikr ak ci tudd yàlla ak boo nee ci sikkar sikkar bu mag alquran fam la yéeg bu te loolu nag li la koy may mooy bul jéem nekk xam nga am na benn affaire buñ naan la voilà boo xamee ni saar bi wax loolu da lay dimbali dëgg la da lay dimbali mais lool du lu gën a mat de part que boo fi nee ci ci ci ci yow yow yaa ñu xool lii lay tekk lii lay tekki mais bàyyi ak sa borom moom muy sotti ci yow waaw waaw inna alayna jam'ahu wa qur'aanahu waaw borom bi moom la ñeel dajee ko ko ak tamit di ko jàng fa ila qara'naahu bi ñu ko jàngee yow fattabi' qur'aana melal ni alquran di ngay dégg di ko jàng comme si borom bi mooy jàng à travers lan la ñu koy déggee ndax allahu xalaqakum wa ma ta'maluun borom bi leen bind ak li ngeen di jëf moom mooy ëjji jëfaakoon bu dëgg akoon mel ni moom mooy jàng à travers lii waxu borom bi nag soxlawul ku dégg arabe ku ñàkk ku dégg arabe da ngay waaw fa ida qara'naahu bu ñu ko jàngee fattami yow toppal rek qur'aana nga nekk ci xaal boobu borom bi moo lay sottil te gannaawam lu ko soob ci ay géeju alqur'aan yum lay soob gis nga bu ngeen di des ci xaal boobu ne wat naa ci yàlla ne la saafahatkumul malaa'ika konoon te kon malaaka yi dinañ leen saafu wante yéen di nuyu di leen nuyu ala furushikum ci seen lal yi wa fii turuqikum ak fi nga xam ne mooy seen seen seen yoon yi mooy bu boobaa amatul amatul di différence entre boo nekkee sa lal ya di fawog tay soxnaak yooyu ak li nga xamante ne boo nekkee ci mbedd mi nekk di dem jàkk wala di def seeni yitte walakin waaye yaa Hanzala loolu kenn manu la kenn manu koo am ndax bu ko kenn manu loonu am yonent bare sa sab du ne walakin yaa Hanzalatu ah waaye Hanzala sa'atan fa wa sa'a ndànk ndànk waaw ndànk ndànk loolu mooy nit ñi xaal boobu mën nañu koo am léegi rek nga ne ma ah, attention parce que Seydina Abu Bakar moo gën a màgg ñëpp te moom nee na la lii ngay wax ñun ñun tamit loolu la ñuy dañaa ah. dañ naan la kan moo la foofu la yem da ngaa yaakaar ne Seydina Siddiq nettali bii bés ba mu xawee station ba mu yemoon ca la yem ah. dañ ni awal yem seconde tiers bu ne ci yàlla nga daan lépp bu dëgg la lii moo Hanzala lool la ne ko ñun ah <laughs> ah Hanzala lii nag nga wax ñun ñii tamit loolu la yëg ah waaw fa wallahi inna la nalqa mithla hada lii nga wax Hanzala laan moo ah, dañuy dañuy daj lu mel nii de waaw loolu mooy ku la ni moom ci loolu la yem fala fala fala stationné mooy ñoon duñu dañ di di di di di di di xotti ay maqaamaat di dem <laughs> jamono ñuy loolu la kan moo la ne say say na si foofu la yem way yonent may sa sam lii wax mooy mën naa nekk lakin hanzalatu sa'atan fa sa'a bu ngeen doon yem ci xaal bii xaal boobu waxuma saxaaba yi mais ndoom bay saxaaba yi ak tamit bàyyee gi am xam ne boroom bi may na leen loolu waaw nga xam ne ñoo fu ñu tollu gis nga wax ci zikri bi mu wax xaalu sikkar ñoom seen lépp xaalu lañ nekk lañ nekk fa la leen bi teg ñu nekk fa istiqaamata duñu ko wàcc taw wooral ci tegu ci te ñu ko wàcc ci façon bu ne nag man nañoo ànd ak yow ngay dox ak ñoom nii di dox soxla di jàpp di yëkkati ay bagage di teg lépp moom xolam mu ngi aju ci boroomam ci sikkar di fàttaliku boroomam a kër ko tudd la waaw kooku ci xaal boobu la nekk bu ko defee kooku moom day am xaal bi yonent bay saa saam doon wax naan bu ngeen xamoon li ma xam waaw loolu ay xam-xam la yoo xam ne du ku nekk mën a taxaw di ko wax waaw loolu dafa bokk ci xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi nga xamante ne mooy xam-xam yi nga xam ne cëy bu ko xeet bi xamoon cëy bu ngeen ko xamoon waaw loolu nag tekkiwul ne borom bi moom kese la ko jagleel amul keneen kum ci mosal ah kay ndax moom ci boppam moo nañu al-ulama warasatul anbiya yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñooy dono yi euh, euh, euh, boroom xam-xam yi ñooy dono yonent yàlla yi mu saaf saaf te nag da bu koy am nga loo jël ci moom lu bari wallahi am nañu jël ci moom ci loolu lu ñu ko mosal te ñu ko dund nekkuñu di hésiter ci lii wax ku ko dund la xamoo ko man ngaa nekk di hésiter saa est-ce que nekk dama naan la xamoo ko zalika mablaghuka min al-ilm grawul yow li nga jàpp lool mooy fi xam-xam yem yemal fa nga waaye nag bul bul bul bul foofu wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum hatta yi dañoo yemale seen bopp ñun nekkul ci ñun lu dul ku ko nekk ci ñun am nga maqaama bërëb station boo xam ne bu ñu xam la fala la borom bi yem loo ta fa ngay yem doo ko dépassé kon yow itam ñun itam nañu yem suñu borom bi yem loo voilà waaye bul jëm di jéem a yuqamteku ñëla féete kaw ngay weddi ca xaal ya ñu nekk ndax yow mosoo ko ku ko moso ko xam ko ko ko ko ko ko ñama ko mën a takkamte ko ñamoo ko doo koy takkamte ko doo ko takkamte ko kon doo ko xam kon nag noppalal nit ñi waaw waaw waaw waaw fa qul ida dahaka eh? Eh? kalaam eh, ida dahaka ya balit fa qul kama qaala az-zaki az-zaki az-zaki az-zaki Abdul Wadud kalaamu lawliyaa yi lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum waaw kalaamuhum idaa dahaaka yaa balid faqul kamaa qaala Zaki Abdul Waduud kalaamu lawliyaa yi lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum la Cheikh Cheikh Ahmadul Xadim Abul Abul Mahaamidi radiyallahu anhu wax ci Masaalik gis nga waxu nitu yàlla yi bu dee ne yow <laughs> Euh, mi nga xam ne sa xel àggul fa ñu àgg <laughs> te ëlëm na la seen wax bu ëlëm la fokkul waxal kamaa kenn mi nga xam ne xaala la wax az-zaki ku am xelka te muus te ñaw Abdul Wadud Abdul Wadud waaw ash-Shanqiti radiyallahu anhu waaw kalaamu lawliyaa yi gis nga waxu lawliyaa yi moom lastu afhamu moom man moom xaw ma ko de lu rax li annani ana ana wa hum hum man maay man ñoom ñooy ñoom waaw kon lii am nañu ko borom bi may ñoo xamante ne nii dara nag mayu leen ko lu ay caaxaada ci jaay xor ko fuugaas ay ay ay turu yàlla sàngam nañ ki kii bi ne surr bi dara la leen ko mayul li leen ko may mooy takkook alquran ji ndoxu alquran bii ak sunna gii nga xam ne mooy toolu nit ñu sell ñi looloo leen ko may waaw loolu la leen borom bi ràññeewe ba xool leen di may may leen la leen di mosal ci mbir yi waaw ñoom ñuy xam yoo xamante ne nii borom bi di leen wuññil ay addina yoo xam ne ay réalité xam-xam yoo xam ne ah seen taalibe yeeg ñi melul ni ñoom bu ñu ko xamoon du ñu mën a dund ci kaw suuf du ñu mën a dund ci kaw suuf ndax mënuñoo dund ci kaw suuf dëkk ay ay jooy moo tax xoola borom bi yërmandeem gu gu rëy moo tax muy def ñii dañuy am dëj mais bu subaa ñu am bànneex. wala ay at après wala ay weer après ñu am bànneex di kontaan yow mi fi jaaroon bañ amee dëkk ñépp sëngéen ñépp di jooy ñépp triste nga ñëwaat ci huit mois après mu am am am ngénte ka ay kontaan ni ndokkalante ay waay ñu tudd ko sax amaana ka génnoon àddina borom day def loolu di def moo tax fàtte li ma def nit ki mën a am résilience di fàtte loolu xéewal gu rëy la ndax bu dul woon loolu dund ci kaw suuf du man a ne ñun ñi dañoo mën a dund tout le temps ñépp di loolu la ñuy def ak nekk ci naqar gu dul jeex waaye it mënuñoo dund nekk ci bànneex kese gu dul jeex gu guy dem ndax loolu ak yëgëri lay dugal ci sa moo tax borom bi di def noonu wa tilkal ayyam nudaawiluhaa bayna an-naas bés yaa ngi noonu maa koy jàllar bi diggante nit ñi waaw yawmun lak wa yawmun alayk al-harbu sijaal la <laughs> Abu Sufyaan waxoon keroog waxoon waaw yawmun lak bés yi moom lan la bés boo xam ne jur jour lan <laughs> jour koy waxe sans xaw ma ak jour lan ak sans xaw ma bé bés bee nii daal pour yow la yaay gañe bés boo xam ne moom du demee nañ ko bëgge woon kon nag mu ngi noonee allah <laughs> kon mu ne kon law bu ngeen xamoon maa alamu xam la dahiktum kononte kon di ngeen lu néew waaw kon nag mu ngi noonu waaw la moo tax du <laughs> du lu ku nekk àttan la ñépp attan de waaw lu diw àttan rek ñépp àttan nañ ko déedéet borom bi am na ñoo xam ne lam leen teg wallahi koñ bañ ndëkk bu ñu leen ko tegoon ñoom ñépp kenn du taxaw moom mu ngi koy gaar daajjoo di ko yenu ba pare di def ay soxlaam di di dox di ànd ak nit ñi nit ñi jàpp ne ah borom woyofu mbubb la ndekete yoo wallahi la ko borom bi teg ci natt bu leen ko tegoon un demi yéen waa koñ bi yépp kenn doo dundul waaw borom day maye force boobu al mu'minul boroom bi nga xam juróom way ngëm yàlla bi nga xam borom da koo may force da ngëm yàlla xayrun moo gën fa yàlla minal mu'min ad-da'if ci boroom xam-xam ci euh, euh, jullit bi nga xam ne dafa faible ci wàllu ngëm yàlla waaye nag wa fi kullin xayr ci ku nekk ci ñoom am na yiw kon nag ah baabul xawf yeneen tubaab yi saa saa wan nañ ko lu raglu keroog waaw safara moo tax. Seydina Anas ni gisuma keroog saxaabaay yonent bi alayhi salaam ñu jooy jooy yu mel ni keroog diñ jooy yi ñu jooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar ndax lan lu tar ñu def ñu jël seen loxo yi seen seen làmbaay seen kaala yi yooyu muur ko seen bopp yi moo tax am na ci riwaay bopp xam ne Seydina Anas nee na damaa sànni sama bët bi <coughs> yonent bi alayhi di wax ma xool gauche xool droite xool gis ñépp ñépp di jooy waaw waaw faltafattu yaminan wa shimala ma xool gauche ak droite gis kenn ci jàkka ji ku dul mu ngi sëgg yor làmbaay ba mu yor wala kaala gam yor muuroo ko seen bopp yi di jooy waaw ndax wax ji yonent bi alayhi salaatu salaam wax kon nag est-ce que du baabul xawf wallah wa yuhaddirukum allahu nafsa kon insha allahu taala kon ñu yem nii bii di ñëw insha allah ñu jël xadiisu